wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu wa salaam ci sunu jotaay bi ñu génn bi cawni llahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. Ah, maa zilnaa wa naxnu bi makka. ñu ngi Makka ba léegi ci xajjatul wadaa ci xajjatul wadaa ñu ne woon al abtah ñu ne woon al abtah fi nga xamante ne nii fa la yonent bi sallallahu alayhi wa daldi woon dal bi nga xam ne ci la jóge fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ñëw agsi ñu gis ne bi mu ñëwee neewul ne fii moo doon sama dëkk fii laa dëkkoon lu tax may ñëw di di di dal ci ci ci ci biti Makka ci biir dëkk bi laay dëkk fa ma dëkkoon xam naa ko damay nangu sama suuf yéene sama saxaaba yi ku nekk fa nga dëkkoon nañu ko foqar ci ci loxoy ña fa newoon déedéet te waqad sabaqa an futiha an futihat Makka te jiitu woon nañ mu ubbi woon Makka fi as-sanati thamina ci huitième année bi waaye même boobu bañ koy wax naan ko mais fooy dëkk suba mu ne waxal mu ne est-ce que min Rabaa mu ne est-ce aqil bàyyil nañu dara benn suuf bu ñu mën a dëkk loolu moo tax moom aleyhi salaatu newu fa woon sax comme li nga xam ne moom la ñenn ñi idées yiñ ñu yor naan fii ñoo fi dëkkoon wala samay maama fi dëkkoon kon nañu nanguwaat suuf si loolu bu doon loolu la àddina bi ci ci xare lay dëkk waaw bu doon loolu la ci xare lay dëkk hein xam nga li yahuud yi di wax naan fii nii comme que suñuy maam fi lañ dëkkoon ndax fi la Seydina Isxaaq muy ardul Quds ak ay doomam dëkkoon aleyhimu salaatu wassalaam kon ñun itam nañ nangu suuf si loolu du doxe noonu waaw inna al arda lillah yurisuha man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin li nga xamante ne mooy a suuf si lillah buur yàlla la ñeel waaw yuurisuha man yashaa'u min ibaadihi moo koy donnloo nag ku ko soob ku mu neex li ci jaamam yi moom borom bi subhaanahu wa ta'aala wal aaqibatu mujjantelu mbir yi nag lil muttaqiina ñeel na ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ragal yàlla ñooñu la ñeel kon ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee newu fi di Makka dafa nangoo dem al abtah mu ñëw tawaaf def Safa Marwa génn fa mu dal ca biti Makka muy al abtah wala bathaa u Makka ci suñu jotaay yi ñu génn nag gisoon nañu li nga xamante ne nii a mooy Seydina Abu Juhayfa mooy Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i radiyallahu ta'ala nga xam ne nettaliwaale woon nañu li nga xam ne moo xew foofule muy ca al-Bathaa fii di al-Abta léegi nag te foofu gisoon nañ ci jataay bi weesoon ko ne fa la ko seydina ali bani abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu fekke woon min al yaman jóge yaman wa kadhalika seydina abu muusa abdallah ibn qays al ash'ari radiyallahu taala anhu wa ardaahu Ah, ginnaaw al abtah kon loolu lañu gisoon ah, ñu waroon a àggale xool ana lan mooy étape yi ci tegu étape yi ci tegu foofu la ci al abtah première question ñaata fan la fa def ah kam yawmin labisa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi ñaata yoon ñaata bés la yonent bi daldi paase fi nga xamante ne nii mooy al abtah loolu seydina jaabir bn abdillah ibnu amr bn haramir radiyallahu taala anhu wa ardaa daal dina ci koy wax ci xadiisam bu gudd bopp xadiisam bu gudd bopp nekk inda saxiixi al imaami muslim te mu ne woon xaddatanaa abu bakr bn abi shaybata wa isxaaq bn ibrahim jamiican an xaatimin qaala abu bakr xaddatanaa xaatimu bn ismaacil almadani an jacfar bn muhammadin an abiihi moom moo ko jële ci seydinaa jaabir bn abdillah foofu ci xadiis boobale Seydina Jaabir dane bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu defee Safa ak Marwa daldi digal saxaaba mi radiyallahu taala anhum ku ci ëndiwul hadyu nga génn ci ca aj te def ko umra mu ne ñoom ñépp fa xalla naasu kulluhum nit ñépp képp koo xam ne indiwoo woon gàtt keroog rek daal ngay fecc sa aj ga nga ajo ga nga yéene moo xam xiraan la moo xam ifraat la def ko umra wa qasaru illa nabiyya sallallahu wa sallam wa man kaana ma'ahu hadi mu ne ñoom ñépp bam des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp koo xam ne indaale woon na hadi rek mu ne fa lamma kaana yawmu tarwiya waaw ba yawmu tarwiya jotee kon moom dañu ko dañoo soteel ay jour ci fii mooy tuddul exactement ñaata bés la mais bi nga xam ne ci lañ xam ne Abu Tahla ne woon bi mu defee saa yu bayna Safa wal Marwa te mooy ci ñu ngi ci quatrième jour bésu dimanche yawmu tarwiya mooy bésu huitième huitième jour ci mois dul xijja dañ koy woowe yawmu tarwiya parce que dañ ci doon ut ndox li ci wëgg seen gëléem yi parce que fañ naroon a jëm ndox amu fa waaw parce que li des ci aj gi dinañ gis après al abtah gii nii ana fan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jëm pour dem foofu nag comme que ndox ya bariwu fa woon mais léegi ma sha allah ah laqad kathurat an'amullah xéewalu borom bi subhaanahu wa taala bari na xees euh, ba ne gàññ waaw ndox bi baawaan fu ne waaye temps yooyu dafa doon ñàkk ndox moo taxoon ñu ko doon tudde yawmu tarwiya bés bi nga xam ne dañ ci root di ci waajal ndox yi di ci wëgg seen gëléem yi ngir lan ngir ñu mën a fa ñu dem bu ñu demee étape bi ci tegu problème ndox wàññee na dal te yawmu tarwiya xam nañ ne mooy huitième jour bi kon bu dee quatrième jour bi lañ nekkoon mooy kon quatre jours voilà kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la al imaam al al al Ibnul al Jawziya rahmatullahi aleyhi daal di wax ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam mu ne fa aqaama fa aqaama bi zaahiri makkata arba'ata ayyaam sallallahu alayhi wa sallam yaqsuru salaata yawmal ahadi wal ithnayni was sulaathaa'i wal arbia al imaamu Ibnul Qayyim raxmatullaahi alayhi mu ne fa aqaama bi daahiri makkata arba'ata ayyaamin yaqsuru salaa mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii mu nekk ci biti Makka mooy al abtah quatre jours la fa def waxoon nañ la këne durant quatre jours yooyu ba mu tawaafee jaaraatul ca kàmbakati demaatu fa mu paase fa ñetti fan ñooy yan yawmal ahadi bésub dimanche bi mu agsi wal isnayni ak altine wa ak li nga xam ne mooy talaata wal arba'a ak bésub àllarba mu ne fa lamma kaana yawmul xamiisi duhan tawajjaha biman ma'ahu minal muslimiina ilaa Mina mu ne bi nga xamante ne nii ci la cinquième jour bi mooy bésub alxames ah bi bésub alxames jotee duxan fekk jant bi génn na tawajjaha bi man maahu min almuslimiina ila mina kon yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di dëgmal fan ila mina bërëb ba nga xam ne moom lañ naan mina waaye laata loolu al imaam al bayhaqiyu rahmatullah aleyhi nee na laata ñuy dem comme ni nga xam ne noonu la ko nettalee soloo ko moom alimaam albayhaqiyu rahmatullahi alayhi mu ne anba'ana abu abdillah alxaafidu qaala anba'ana ahmad ibn muhammad ibn ja'far aljuluudiyu qaala xaddatana muhammad ibn ismaaciila ibn mihraana qaala xaddatana muhammad ibn yuusuf qaala haddasanaa abu qurra an muusa bni uqba an naafi'in an ibni umar radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala. al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi alayhi mu wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci sunanul kubra muy nettali xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci al imaam abu abdillah muy al xaakim an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi xadiis bi bi dem ba jaar ci seydina muusa ibn uqba ah an naafi'in mu jële ko ci naafi' mawla ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne an ibn umar mu jële ci abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idhaa kaana qabla yawmi at-tarwiyati xataba an-naas fa axbarahum bi manasikihim waaw mu ne moom seydna mawlana ibnu umar radiyallahu anhuma kaana rasulullah mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na koo xam ne ida kaana qabla yawm at-tarwiya bu bés bi nga xam ne moo jiitu bésub tarwiya mu tarwiya mooy bi ñu la waxoon sànq mooy huitième jour bi ci mois dhul hijja ci mois weeru tabaski juróom-ñetteelu fan bi loolu mooy yawmu tarwiya nee na nag avant bis boobu mooy septième jour bi juróom-ñaareelu fan bi ci mois dhul hijja yonent bi aleyhi salaam lii la doon def kaana nekkoon na waaye xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon la ak bi nga xam ne ci la dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon mooy bu ne kaana xam nañ ne kaana ci cosaan comme ni ñu ko waxe woon yadullu ala dawaami wal istimraar ala asaxi qawli ulamaa'il ulamaa'il usuul ci li gën dëgër ci waxu boroom xam-xamu usuliyuune yi sauf kaana des fois dinañ ko utilise ñu xam ne lii laa yadullu ala dawaami wal istimraar muy ajub yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gii yiñ naan kaana yépp ci yooyu dañuy xam ne nekkul woon ne da sax te tamit dafa continuer ndax benn yoon la ko def kon mu ne moom mawlaana ibnu Umar kaana rasulullah yonent bi de sallallahu alayhi nekkoon na ida kaana bu masaana nekk bu masaana dig dë agsi ah kaana qabla yawm tarwiya xatama mooy avant bésu tarwiya huitième jour bi ci septième jour bi da doon da doon lan xutba nit ñi sermoné leen defal leen discours pour lan fa axbarahum bi manasikihim allah mu daldi leen xamal li nga xam ne mooy manaasikul xaj yi nga xam ne moom lañ war a taxawe waaw mooy aj gi ah aj gi doo doo doo doo dem ba commencer def di ko door a jàng waaw yonent bi alayhi salaam a ngi gis nga yow mu ta lim la wax xam nga yow mu tar wi ya muy huitième fan bi ba nii ñu nekk nii nii nekk bil abu tax lañ nekk aj ji commencé bu ñi nga xam ne dañoo defoon kii nu mu tudd xiraan te ndiwul woon xët yi ak ñi nga xam ne aj kese lañ defoon ak ñi defoon tamaton ñooñu dugaguñ ci aj ji moo taxoon mu ne loon an yaxillu mu digal leen ñu génn ci seen aj gañ ñoroon def ko umra ba ñu ko defee lépp daganaat ci ñoom yi ñu ay liñ leen leen aaye woon yëpp tere leen ko kañ la commencé waat di xaraamaat ci ñoom mooy yawmu tarwiya lamma ahalloo min makkata ila mina ba ñuy def ihlaal comme niñ koy gisee léegi di ci aj naan labbayka allahumma bi hajjin di dem fi nga xamante ne mooy ila miina di dem Mina foofu fële ci la ci la ci lañ commencé dugg ci aj gi laata nag loolu di ñëw ci septième jour bi laata ñuy xëy suba di dem Mina di dugg nag ci aj gi yonent bi alayhi salaatu salaam daf leen a xamal manasikul hajj yi nga xam ne mooy les actes du yi nga xam ne moom lañuy def ci aj gi ak ni nga xam ne noonu lañ koy defe te loolu du fii la ko commencé ah gisoon nañ madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam waaj a jógoon ne maa yalbisul muhrim maa yalbasul muhrim ana lan la ki nga xam ne mooy kiy armal li sol mu ne laa talbasul xumus wala saraawilaat ah wala wa wa wa wala talbasu wala talbasu thawban massahu alwarsu aw az-za'faran wala al-khuffayn illa man lam yajid an-na'layn falyaqta'huma asfala al-ka'bayn mooy leeraloon na loolu bi nga xamante ne nii ci la nekk Medina dañul ci yoon bi mu leen di jàngal li ñuy aje mu ñëw biñ ne suba lañuy dugg ci ajji xataba an-nas fa axbarahum bi manasikihim mu xutba nit ñi xamal leen li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañ war a songu nag ci lañ war a dugg ci actes yi ak fan lañ koy defee ak nan lañ koy defee ah anamurru murural kiram kalla lii mooy li ñu yàgg a wax aj du ngeen bàyyi di di di di di war a aji xamoo ni ngay ajee di wër di tàggatoo damay dem penkook déedéet te yow xamagoo lan mooy ihram xamagoo lan lañuy aje xamoo lan moo yàq sa aj xamoo lan lañ tere ci aj yi yooyu yépp xamoo ko nga nekk fi di wër ci dëkk yi naan ci réew mi hein ci gox yi naan dangay tàggatoo ndax dangaa war a dem aji hein déedéet même ñi nga xam ne tàggatoo wuñ toog rek même pas ñu ñu leen di jàngal xamal leen nan lañuy aje loolu ñi nga xam ne lii yonent bi alayhi salaam moo ko doon taxaw waaw ah. kon képp koo xamante ne nii danga ne yow yaa fi toogal yonent bi alayhi salaam wala nee nga ci turu diine ngay wax te moom ña la topp looloo tax ñu topp la muy diine l'islam lii quand même waroon nga koo leeral jaam yi sa ñi la topp ak ñi nga xamante ne nii. yow lañ yaakaar ne yaa leen di xamal seen diine bu dee ne yow manoo ko manoo ko mën naa tekki dë parce que chez les sëriñ wolof bu la dara bett njortu gu rafet rek ka fi ne manoo ko bi man na tekki ñaari mbir mooy sëriñ bi ci boppam xamul lu ñuy aju loolu moom c'est catastrophique waaw parce que nit ñi topp la mais nag problème bi mooy nit ñi léegi toppatuñ ngir ku leen yóbbu ci yàlla déedéet wala ku leen xamal seen diine moo xam ne moo leen di branché direct ci seen borom déedéet toppatuñ nit ngir loolu waaw dañuy topp nit ngir ñu assurer leen àjjana topp nit ngir ay ñaanam di dal ci seen wàllu àddina ak seen projet àddina topp nit ngir ne ñun moom àjjana leer na moo tax suñu àddina fii moom lu ñu neex lañuy def parce que ñun suñu àjjana leer na waaye topp nit ngir ne man mii kat dama taq dama tilim xaw ma dara ci buur yàlla mi nga xam ne daf ñu fee indi ngir ñu jaamu man nag yow laa am yaakaar ci xam-xam bu ma gis ne moom nga yoon ak doxalin bi nga xam ne gis naa ne xam-xam bi nga xam ne moom nga yor ngay doxal lépp tegu ci sunnatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam ma ñëw topp la ngir nga branché ma ci loolu loolu topp loolu ñuy toppati ngir loolu bariwul loolu ñooñ bariwul waaw loolu dëgg-dëgg sëriñ dëgg yi dama ko waroon a xamal ay mbooloo waaw yaa ko waroon a xamal nit ñi bu dee manoo ko mooy manoo ko bi kon première bangoog mooy sëriñ bi xamu ko te loolu c'est catastrophe waaw fa in kunta tadri te defoo ko fa tilka musibatun wa in la tadri moom fal musibatu a'zam waaw bu dee ne sëriñ bi manu non xam na waaye defu ko loolu musiba la bu dee nag xamu ko du manu ko sax xamu ci dara fal musibatu a'zamu musiba gi foofu la gën a màgge fa la gën a ngandee fa la gën a grave kon manoo ko bu manoo ko bu njëkk bi mooy loolu mooy ne moom amul capacité inte lii nga xam ne mooy xam-xam bee fi newul beneen bi nag mooy moom mën na ko sax waaye amul jotu def ko mais bu boobaa loolu tamit du ko dédommager parce que bu doo sinon lu ko tere mu ne woon nit ñi kon bu leen ma topp rek man li ngeen bëgg manuma ko parce que sama yittee bopp taluma leen waaw ñu xam ne yow manoo jàngale ndax amoo temps même bu dee yow am nga xam-xam bi mais amoo temps wu def ko mu leer rek bu ko defee gars yi duñ tënku ci yow nga war leen a xamal te doo leen xamal c'est tout c'est simple war na nga ne moom manu ko mooy amul jot bi mais mu ut keneen ku ko def koo xam ne wóolu na ko xam na ne man na ko mu chargé ko mu taxawul ko loolu voilà mais doo toog rek euh, wala dajale ñu ne sa benn taalibe walla yooyu mu ngi dem dafa war a aji ah mu defu nganale goo xam ne ngir nga ñëw fa nga ñëw fa waaw ñaanal ko yal na ngeen àgg ci jàmm ah def fa loolu boo demee góor euh, góorgóorlu mais góorgóorlu day ànd ak xam-xam góorgóorlu kenn du góorgóorlu dans un vide non wala ay jaamu leen yàlla loolu service mi vraiment c'est c'est vraiment minimum quoi loolu c'est c'est vraiment minimum mooy ne góorgóorlu ay jaamu leen yàlla mais bu ñu xamul nu ñuy jaamoo yàlla nag ah yaakaar naa ne nit amul sëriñ ngir tout simplement mu naan la saabu génnee naan la dee leen jaamu yàlla ah tey fonk seenu liggéey ñu jàpp ne fii mu ne lu lu kawe wala wax li mu wax kawewut loolu ku ne mën na ko wax. non loolu moom chacun est capable de dire ça jaamu leen yàlla fonk seen waajur jàpp seenu liggéey te jàmbure xaw ma ñooñu loolu loolu loolu loolu man xaw ma loolu nan nan la nit man a jàppe jàppe ne lii nii wax la jure yi mais mooy wax la jure bu dee conseil mais mais en tant que sëriñ kenn amu ko ngir loolu xanaa nag sinon nga toogoon sa baay wax la loolu wala baay bi mu toog keneen xaritam di ko wax. lool lool kese la lool kese la moo tax loolu nag gis nga yonent bi alayhi salaam ni mu ko doon taxaw <laughs> loolu moo tax ma ne woon gis nga ñun les sénégalais bu ñu bu ñu exigeant woon léegi gaa yu bari bàyyi bàyyi woote wook sëriñ waaw bu doon ku fi woote woo sëriñ lu fi am ci masala bu ma am yow laa koy laaj yëfu diini yow laa koy laaj ñépp def noonu ñépp def noonu waaw ku fi am daraay diine bu néew amee ñu woo ko wala dem ne ko kii bu man dañoo ñu ne ko ñun nag dañoo bëggoon a xam ni ñuy jullee néew waaw boo amee problème mu diine nga laaj ko ko gis nga buñ commencé woon yooyu léegi gaa yu bari désisté sëriñ su bari démissionnaire non non non dañuy démissionné moom kay kon ci fatu la ñuy dëkk ak tamit réer média yi kon dootoo leen gis ci média yi dootoo leen gis ci nganale yi parce que dootuñ ko mën parce que dañ ko dul manati parce que oh c'est trop <laughs> mu nekk ku ñeme yàlla waaw di tontu ne day tontu te bu tontoo lu dul noonu <laughs> buur yàlla tàggat na ñoo xam ne moom ku fi wax ci diine ji lu dul noonu am nañu fit taxaw ne lii kii wax demewut noonu waaw ci ay teggin nag waaw léeg-léeg teggin yi mooy nga taxaw ne demewut noonu waaw wala rek nga ne en tout cas daal lii nii moom wute nag li lislaam jàngale waaw bàyyi leen ma wax yooyu te ngeen jàpp lii borom bi wax mooy lii léegi kon gaa yu bari démissionné waaw gaa yi dañoo gisaawul rek waaw ku ne médecin laa kay mais bu ñu feebaree mu nekk médecin moom moom ci dëkk bi duñ duñ dem gisu waaye bu dee bu ñëwee mu laqatu ji kooku kay kooku lan moo ñuy wan ne médecin la <laughs> waa ji nee na médecin la <laughs> mais ku ku daraay metti boo ñëwee boo ko woowee tombé xam na ne gars yi dañ naan faj leen. ah médecin moom bu dee day daw ku koy ku muy faj ñu koy demander mu faj leen mais waay waay médecin boobu lu muy jariñ waay. médecin boobu lu muy noonu ñu exigeant yooyu ci yeneen bu ñu ko exigeant woon ci wàllu wàllu léegi gaa yi sawaay ñépp noppale ko noonu ñéppay noppale ko ñéppay noppale ko kon yonent bi alayhi salaam moo doon jàngal lii waaw te lii nag du affaire aj kese mooy lu ngeen dina dugg lu ne bala ngeen cee dugg xam neen li ci àtte yàlla yu bu nekk lu ci borom bi àtte moom wax naa la ñun ñoo dàq jàngal Axdari yi koo ci wax daanaka lool rek la ci man waaw <laughs> mukallaf bi moom warul ci mukallaf muy def dara dul mu xam ci àtte bi yàlla ca loolu le ak ñoo ko mën a wax mais de bu jëf ji <laughs> kan moo jëfe loolu ci ñun ca làmmeñ ya la yem wal iyaadu billah kon loolu la seydina abdullah ibnu umar radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax ah léegi kon <coughs> léegi nag yow Mina yawmu Mina yawmu Mina yonent bi alayhi salaam nag walla am na lu al imaam al al al al al euh, Ibnul Qayyim wax léegi lu am solo bim ne fa aqaama fa aqaama bi zaahiri makkata arba'ata ayyaamin yaqsuru salaa voilà mu daal di toog foofule ñeenti fan mooy abu tax di wàññi julli mooy yam fane yépp nag yonent ma saa saa da doon wàññi julli ah da doon wàññi julli mooy doon doon julli ñeenti ràkk yi nga xam ne ñeenti ràkk la ñaari ràkk la leen doon def tisbaar tàkkusaan ak gée ñaari ràkk la doon def ci dimanche boobu lundi bi mardi bi mercredi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la yawmul xamiis muy bésu jeudi ci la génn nag tawajjaha ilaa mina ginnaaw ba nga xam ne nag ci la jant bi jóg laata zawaal mooy laata euh, jant bi nekk ci zénith ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dem léegi léegi léegi nag mu des ana nan lañu ihdaale naka lañu ihlaale loolu la seydna anas radiyallahu taala anhu wa ardaahu di nettali waaye naka noonu seydna jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram seydna jaabir radiyallahu anhu comme ni ko al imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhi moo xadiis bi jóge ci abu zubayr mu jëla ko ci seydina jaabir mu ne amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma axlalna an nuxrima ida tawajjahna mina qaala wa ahlalna min al abtahi al imaam jaabir mu ne amarana rasulullah mu ne yonent bi sallallahu wa wasallam de daf ñoo digal daf ñoo sant daal di ñuy digal lamma ahlal naa ba nga xam ne ca lañu transformé woon suñu ajje def ko umra ba génn ci umra gi ginnaaw bañ defee safa ak marwa ah ba lépp loo xam ne moom lañu tere woon dagan ñu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ñoo digal nag ginnaaw loolu ba ñuy war léegi nag ñu war dugg nag ci li nga xam ne mooy aj ñu war a dugg ci li nga xam ne mooy aj gi mu ne daf ñoo digal an nuhrima idha tawajjahna ila mina ci kon ci euh, duhaa gi nii bi jant bi génnee bi muy dem la wax saxaaba yi radiyallahu anhum foofu la ca al abtah mu ne leen léegi def leen ihlaal mooy allah wax leen labbayka allahumma bi hajj labbayka allahumma bi hajj labbayka allahumma bi hajj ah nee na seydinaa jaabir nee na wa ahlalnaa min al abtahi radiyallahu anhu mu ne wa ahlalnaa ñu daal li ihlaal loolu mooy lan ñu ñii ñii nag ñaari group kese la mooy ñi defoon xeraan te gàtt ak ñi nga xam ne non ñetti groupe lañ <laughs> ñi defoon xeraan te ndaalewuñ gàtt comme seydinaa abu muusa al ash'ari ak ñi nga xamante ne umra lañu rum euh, ñoom ñoom euh, tamattu lañ lañ lañ defoon mooy dañuy umra ba pare ba génn ci daal dugg ci aj gi ak ñi nga xam ne xiraan lañ defoon waaye indaale wuñ gàtt ñetti ñii la mbir mi concerné ah kon wa ahlal naa kantaa ñi ñi nga xam ne dañoo àndoon ak yonent bi alei saatu ñu bokk xaal mooy euh, ñu def xiraan ba pare indaale gàtt ñooñu noonu ñu génn ci ihlaal comme ñoom Seyna Abu Bakr seydna omar seydna talha ak ñoom seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhum ñoom moom seen affaire day continuer ak ku mel ni seydatu aïsha <laughs> voilà seydatu aïsha deful umra de ndax xam nañ li tax dafa ay réglam te manoo def umra te tawaafoo kaaba gi manoo def aj te tawaafoo kaaba gi moo tax moom waxoon nañ la la dëgër te wax waa jumhur kënee contrairement ak xanafiya yi rahmatullah alayhim këne dana na yem fii mooy eh, dafay yemale mbir mi déedéet mooy ne dafa continuer umra gi waaye dugalaale aj gi ci biir mu def xiraan voilà eh, kon wa ahlalna wa ñu daal def xam ne eh? kon affaire baa ngoongu léegi nag loolu mooy xadiis Seydina Jaabir radiyallahu anhu wa ardaa ah naka noonu la imaamu Anas ibn Malik radiyallahu anhu Seydina Anas radiyallahu anhu yi daal dinay solo ci wàllu wi waaye ba léegi al imaamul Buxaari gis moo mais bés bii nag lu jara lu jara lu jara bàyyi xel a ngi mooy ne li gën a dëgër parce que dafa am wuute ba dañuy jële ci al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi kene yonent bi alayhi salaatu salaam yawmu tarwiya bii laata muy jóge fii nii hein daf fi euh, euh, euh, fi la jullee tisbaar ginnaaw zawaal mooy ginnaaw zawaal daal waaw ginnaaw zawal loolu la mooy ginnaaw zawal la jóge fii muy abtah waaye loolu insha li gën a dëgër mooy ne avant la woon avant az-zawal comme niñ la ko waxee sànq ndax fi mu jullee tisbaar keroog ci huitième bés bi bañ jógee kon fële ah loolu nag lu am solo la xaaral pardon bala ñu continuer foofu <laughs> mooy nag xam nga xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bi radiyallahu taala anhu bi mu naan ah, waqata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli almadinati dal xulayfa wa li ahli alyamani lamlam wa li ahli shaami aljuhfa wa li ahli najdin qaal qarn almanazil wa qaala hunna li hunna lahunna wa liman ataa alayhinna min ghayri ahlihinna mimman araada al-hajja wal umra xadiis boobu noonu yonent Mawlaana Ibn Abbaas ne waqata rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madiinati dhal hulayfa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daal dinay délimiter li ahlil madinati waa madina dal xulayfa mooy seen miiqaat wa li ahlil yamani waa yaman yalamlam wa li ahli shaami al juhfa waa shaam di al juhfa kanta waa ahlul iraq mu ne waa këlelo waa najd xar muy qarnul manazil aw qarnul thalibi <laughs> ah mu ne hunna la hunna lii nii mooy ñoom pour ñoom la pour bërëb yii ak képp koo xam ne da jóge au delà de ñoom fekk yow nga sa intention bi nga fay jaar da bëgg aji wala da ngaa bëgg umra ah loolu benn affaire la loolu benn affaire la waaye mu ne kanta waa Makka nag ñoom fa lu xattaa ci seen kër yi waaw ñoom moom ak ñi nekk ci biir délimitation yi ñooñu ñoom seen biir kër yi sax à partir de seen kër yi mën nañoo def li nga xam ne mooy ihlal waa ji nga xam ne nag dafa dafa dafa dafa dafa dafa umra laaj bi mooy mais <laughs> mais ku def ku def ku def euh, tamattu mooy dama ne day umra ba pare daal di aj dëgg léegi nañ considérer ne Médina la jóge comme cas bi ñu nekk nii yonent ma la sar sam jóge Médina est-ce que kon ni muy demee mooy moom comme que ba mu ba mu newee ca Dal Xulayfa dane labbayka allahumma bi umra loolu la wax parce que moom tamaton lay def est-ce que dañ naan léegi nag bu defee umra ba pare pour nag ndax parce que aj gi yow mu tarwiya te nag loolu moo gën loolu it beneen masala la mooy est-ce que nit ki mën nañoo ihlaal avant yawmu tarwiya dañ naan loolu kay mën naa nekk mais loolu du gën loolu gënut te du sunna sunna yonent bi alayhi mooy ba ñu agsee def na Makka quatre jours avant yawmu tarwiya te loolu lépp waxul ña nga xam ne ñoom dañoo génnoon ca seen ajja waxu def ko umra waxu leen ne ihlaal leen non non yawmu tarwiya moo tax moo gën mooy képp koo xam ne da def euh, tamattu mooy nga umra ba pare aj yow bu dee da ngaa umra fekk la fa yow moo xam cinquième jour bi wala sixième jour wala quatrième wala deux premier jour mois Zul Hijja sax mu fekk la Makka nga umra ba pare yow bu fa ihlaal aj de déedéet bàyyil ba yow mu tarwiya idaa aratal sunna bu dee ne sunna nga soxla bàyyi li nga nekk noonu yépp li ñu tere yépp li ñu la tere woon yépp ba ngay umra mu daganaat la ba yow mu tarwiya nga daal di ihlaal léegi fan lay ihlaale est-ce que dañu naan comme waa ji umra la kii woon te Medina la jóge moom la yéene woon Medina la jóge kon dañu naan ko delluwaatal ba fan banal Xulayfa est-ce que lañ koy wax dañ naan la mukk ah mukka déggoo li Seydina Jaabir wax léegi fa ahlal naa minal abtahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu digal ñu daldi ihram ba ñu jubloo di dem mina fa ahlal naa minal abtah mooy ci biti Makka foofu ñu nekkoon waaw loolu it mooy ne mbir mi te loolu it moo gën moo gën dem ba ci biir Kaaba nga defa isaale waaw mooy ku nekk fa nga nekk sa kër sa hôtel fa nga nekk foofu ngay ihlaale ndax yonent bi sallallahu alayhi fii la daloon bu doon ne dem ci kaaba gi moo gën moo tax dinañ ko gis léegi riwaay yi ne te ñun ba ñuy ihlaal ah bi ñuy ihlaal eh, Makka eh, dafa newoon suñu ginnaaw mooy kaaba gi dafa newoon suñu ginnaaw neewuñu xaaral ñu dem ba foofule ah ñu daal di ñu daal di ihlaal déedéet déedéet waxul loolu déedéet loolu waxu ko loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam defu ko saxaabaam yi defuñu ko xoolal xoolal al moo tax al imaam Ibnul Qayyim ci azad mu ne mu ne fa ahrama mooy bi mu ne fa lamma kaana yawmul xamiis duhat tawajjaha bi man maahu min al muslimiina ila mina mina nag dañ ko tuddee mina parce que luñ bari luñ fay tuur deret la ndax mina nañ gis man xar la ah fa la ñuy rendeeka loje li nga xam ne mooy xar yi gëléem yi mu ne kon mooy bi muy wax loolu moom al imaam ibnul qayyim wal mu ne fa lamma kaana yawmul xamiis bi nga xam ne ci la bésub alxames duhan fekk jant bi génn tawajjaha ci la jubloo moom alayhi salaatu wassalaam bi man maahu min almuslimiina ila mina ànd ak ñi mu àndaloon ci jullit ñi jëm mina fa ahrama bil hajj mu daldi ihraam ci aj kan moo def lool man kaana ahalla minhum min rihaalihim waaw man kaana ahalla minhum min rihaalihim kantaa yonent bi alayhi salaam soxlawaatul muy ihlaal mooy moom ba muy ihlaal ca Zul Hulayfa dégg la yay wax labbayka allahumma bi umratin wa hajji la ko malaaka mi ñoon wax moom moom loolu la def <laughs> waaw mais ñi mi naan fa ahrama bil man ka nga xam ne mu ihlaal ca ka nga xam ne ahalla minhum min rihaalihim ña nga xam ne ñoo génnoon ci seen aj yam ne woon firi leen ko ku fi indiwul gàtt na nga ko firi nga def ko lan nga def ko umra ñooñu la min rihaaliham fan la ihlaale fan la ihlaale dañoo dem ba ci Kaaba ga ne ah Kaaba gaa ngi sorewuñu xaaral ñu dem fa commencer foofu parce que mooy néegub yàlla bi déedéet min rihaalihim ca seen tànt ya fa seen daluwaay ya mu ne walam yadxulu ila al masjidi fa ahramu min bal ahramu wa makkata xalfa zuhurihim waaw mu ne li am ba des mooy demuñ demuñ demuñ demuñ walam yadxulu ila masjid demuñ ci jàkkaay kaaba gi ah fa ahramu minhu ne nañ ihram fii parce que gi moo gën a tedd quand bërëb yi yépp kon nag ihlaale ihlaale foofu moo gën déedéet bal li am ba des ahramu dañoo armal wa makkatu ta makka xalfa zuhurihim makka dafa nekkoon fan seen ginnaaw waaw seen ginnaaw la Makka ne woon ndax fi ñu dal ca bitu Makka lañ dal ca seen kon nga gis ni seen tànt ya fa la ñu loolu moo tax loolu moo gën bu doon ne fa lay gën yonent ma ne saab du leen demee ci jàkka ji xam nga lu mel nii lañ gisoon waa ji ñëwoon naan imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa bëgg a aji Medina ala saakini abdor saatu sa mooy Seydina Sufyaan Ah, Ibnu na moo ko doon nettali ne benn waaye dafa ñëw ne imaam Maalik man de damaa bëgg a damaa bëgg a aj waaye damaa bëgg a ihlaale ci jàkke ji mu ne ko bu ko def bu ko def da parce damay ragal fitna dugg la mu ne ko ban fitnaa ci nekk armaale fii ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko ban fitna imaam Maalik rahmatullah ne ko ban fitna moo gën a rëy benn ab jullit jàpp ne moom def na ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu gën li yonent bi aleyhi salaam def. innama ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min Dhil Hulayfa waaw yonent bi alayhi salaam fi mu ihraame mooy Dhil Hulayfa moo tax ñi fiy ñëw jàpp na diine ji affaire teg ko ci seenum xel ak di xalaat naan waaye gis nga buñ seetee bërëb bii moo gën a màgg voilà kon nag bon on voit très bien que. dans ce cas il serait mieux de commencer le ihlal non de fi dañ naan la hé bàyyil sa yii nii tegal fee wax ñu sunna boo manu nga noppi yonent bi aleyhi salaam a gin a xam ñépp lu yiiw ak li nga xam ne mooy li gën waaw bu doon ne dem ci kaaba gi ihlaale ci kaaba gi moo gën konoonte kon dina ne sa yi radiyallahu anhum dem leen foofu waxuñ na nag ku fa ihlaale sa ihlaal baaxul de mais dañu ne nga tànn li nga xam ne mooy bu dee côté lu gën mooy xam nga ne fopp fopp fopp fopp fopp li nga xam ne mooy li gën mooy ihlaale fi nga xamante ne ni moom la saxaabaan yii daldi ihlaale ci ndigalam waaw kon nag affaire baa ngoogu de bu fi bàyyi sunna di topp leneen waaw léegi ginnaaw loolu le ginnaaw loolu le euh, kon gaa léegi kon ñu dem Mina ñu dem Mina ba mu demee Mina nag fa la jullee tisbaar comme ni nga xam ne noonu la al imaamu al Buxaari raxmatullaahi alayhi daldi solo ci baabu salaati bi Mina ci baabu wala balaa boobu baabu ayna yusalli dhuhra yawma tarwiya baabu bunte ayna ana fan yusalli lay jullee adh-dhuhra li nga xam ne mooy tisbaar yawma tarwiyati bésu tarwiya di wicceelu juróom-ñetteelu fan ci bésu ci weeru ajji moom al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi abu abdillah rahmatullahi alayhi mu ne xaddatani abdullahi bnu muhammad mu ne xaddatani nettali na ma abdullahi bnu muhammadin sama sëriñ di abdillah di doomi muhammad qaala neena xaddatana nettali nañu isxaaqu al azraq isxaaq al azraq qaala mu ne xaddatana mu ne nettali nañu Sufyaan Sufyaan an Abdul Aziz ibn Rufay' eh, ibn Rufay' mu jële ci Abdul Aziz Rufay' annahu qaala mu ne sa'altu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu qultu mu ne laaj naa ki nga xam ne mooy Sayyidina Anas di doomi Maalik radiyallahu anhu yàlla buur yàlla subhaanahu wa ta'aala daal di kontaan ci moom qultu nee na laa ko laaj dama ne ko axbirnii bi shay'in aqaltahu ha ani nabii sallallahu alayhi wa sallam ayna salla zuhra wal asra yawma tarwiya waaw <laughs> leer na dama ne Seydina Anas axbirnii xabaar na bi shay'in ci mbir moo xam ne aqaltahu yaa ko takk jàpp nga ko an rasulillahi ci mbiru yonent bi anin nabi sallallahu alayhi wa sallam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne moom yaa ko dund takk ko ci dundam wa lii la lii laa bëgg nga la nga leeral ay na ana fan salla la jullee moom yonent bi alayhi salaam az-zuhra tisbaar wal asra ak tàkkusaan yawma tarwiyati bésu juróom-ñetteelu fan bi muy question directe waaw waaw Seydina Anas ne qaala bi Mina waaw di Mina la ko jullee kon ab tax la jóge yow mu tarwiya duhan daal di dem fi nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy Mina Mina fa nga ju fa la jullee tisbaar waaw ah ah xadiis bi ci tegu al imaam al Buxaari xaddasanaa Ali qaala mu ne ali sami Abaa Bakr ibn Ayyaash qaala haddasanaa Abdul Aziz mu ne laqiitu Anasa Abdul Aziz ba léegi même bi mu ne damaa dajeek Seydina Anas radiyallahu anhu ah imaamul Buxaari mu tegaat beneen wa haddasanii Ismaa'iil ibn Abaan qaala haddasanaa Abuu Bakr an Abdul Aziz annahu qaala xarajtu ilaa Minaa yawma tarwiya falaqiitu Anasan radiyallahu anhu zaahiban alaa himaar nee na damaa génn man Abdul Aziz rahmatullah alayhi jëmmi naa yawma tarwiya juróom-ñetteelu fan bi ci li nga xam ne mooy weeru aj mu ne fan laa jëmoon ilaa Mina Mina laa jëmoon parce que mooy sunna yow fa laqiitu anasan ma dajeek seydina anas ibn malik radiyallahu anhu zaahiban mu ngi dem moom ala ximaarin mu ngi waroon ci kaw mbaam waaw fa qultu ma ne ko ayna salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hadha al-yawm adh-dhuhr ma ne ko mais bés bii ñu nekk bésu bii di yawmu tarwiya juróom-ñetteelu fan huitième jour ci Dhul Hijja ana yonent bi alayhi salaam fan la julli woon tisbaar Seydina Anas ne ko unzur haythu yusalli umara'uka fa salli mu ne Seydina Anas ne ma unzur xoolal xaytu fa nga xam ne yu salli la jullee umaraa ko sa njiit yi moo ñuy jiite aj ji fa salli nga julli foofule waaw xam na ne ñoom ah <laughs> fa ñuy jullee foofu la rek mooy minaa la waaw léegi kon loolu leer na hein waaye tisbaar googu nan la ko fa jullee waaye nan la ko fa jullee hein mooy ñaari ràkk comme ba léegi <clears throat> li imaamul Buxaari buntu bi mu ci teg baabu salaati bi Mina baabu buntu ak salaat la <laughs> imaamul Buxaari bi rek toog <laughs> ah buntu bi la ñuy topp ni ah defuñ dara xoolal lan lañ def leneen defuñ dara dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wax nga xam ne moom la def <laughs> baabu ayna yusalli adh-dhuhra yawma tarwiya ñu naan déete waaye pare nga ci loolu xanaa yaa imaam mu daal di ciy teg baabu salaati bi Mina <laughs> fan la ko jullee Mina leer na say na Anas leerawul na lool léegi nag suuf que nag problème bi mooy problème bi mooy mais dafa julli ñeenti ràkk wala ñaari ràkk la fa julli mu ne nag lool la la bëgg a leeral baabu buntu asalaati julli han bi Mina ba nga xamante ne nii mooy Mina mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir mu ne haddathana nettali nañu Ibrahim ibn al-Mundhir Ibrahim di doomi al-Mundhir qaala haddathana mu ne nettali nañu ibn Wahb ibn Abdullah ibn Wahb qaala mu ne akhbarani nettali ma Yunus Yunus al-Ayli an ibni Shihaab mu jëla ci mawlaana ibnu Shihaab qaala mu ne axbarani xabaarana ma Ubaydullah ibn Abdillah ibn Umar an abiihi annahu qaala mu ne ki ma nettali ma Ubaydullah di doomi Abdallah ibn Umar moo ma nettali man imaam ibn Shihaab annahu qaala mu ne salla rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Minan rak'atayni waaw wa abu bakrin wa umaru wa usmaanu sadran min xilaafati mu ne moom seydina abdallah ibnu umar radiyallahu anhu wa arda ubaydillah doom ji moo ko jële ci moom bàyyi mu ne salla julli na rasulullahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi mina foofule ca mina rakaatayni ñaari rakka wa abu bakrin ak seydna abu bakar julli na fa mu ne xalifa di eh, aji di jiite aji ñaari ràkka wa umaru seydna umar ba mu nekkee xalifa di fa julli di jiite julli na fa ñaari ràkka wa uthmaanu seydna uthmaan sadran min xilaafati benn diir mooy débutu xilaafa loolu gisoon nañ ko bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama tarjama seydna uthmaan ibn affan li taxoon li boroom xam-xam yi wax ne moo taxoon moom mu doon julli ñaare ràkk loolu moo mu defoon ko ñeenti ràkk au ñaar loolu taxawoon nañ ci yaataloon nañ ko fii du bërëbu taxawaat ci loolu te jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal minna waaw walillahi alhamdu wal minna kon mooy ñaari ràkk kon kon xam nañ ne te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam gis nga lii nii nii bi muy julli ñaari rakk mais ñépp julli ñaari rakk ah moo tax dina ñëw ci masala boobu mooy waa Makka waa Makka Mina fii nii ñaari rakk lañ julli waxu leen ne eh comme la hadith boobu di wax te hadith boobu wérul même hatta Arafa sax loolu bu yaboo ñu wax ko léegi rek hatta Arafa yonent bi aleyhi salaam neewul moom ñaari ràkk lañuy ñuy julli tourné waa Màkke hé yéen nag moom ñun dañoo dañoo nekk ci atimmu salaatakum fa inna qawmun safr mottali leen seen julli ji ñun dañoo nekk ah, nit ñoo xam ne ci voyage lañ nekk loolu wérul xadiis boobu noonu wérul ci yonent bi alayhi salaam te lool waxoon nañ la foog naa bi ñuy wax affaire julli wàññi julleeg yooyu këne lool ki mu wér ci moom mooy Seydina Omar radiyallahu anhu kantaa yonent bi alayhi salaam masula wax loolu waaw la dem Makka ñuy julli mu naan leen mu salaatakum fa inna qawmun safar julli leen matal leen seen ñan ñaar laa julli mooy da leen di jiite julli ñaari bàkk sëlmal ne leen nag yéen bu leen sëlmal yéen waa yéen ñi dëkk Makka ku fi dëkk Makka rek ne continuer parce que ñun man ak ñi ma àndal jóge Madina ci voyage lañ ne loolu yonent lay alayhi salaatu salaam masula wax loolu parce que hadis boobu qad rawahu al imaamu Ahmad a noonu al imaamu Abu Daawuda hmm? as-Sijistaani rahmatullahi alayhi naka noonu al imaam at-Tayaalisi di abu beneen abu Daawud abu Daawud bii moo mag mooy borom musnad bi al imaam abu Daawud at-Tayaalisi solo na ko al imaam Ahmad solo na ko al imaam abu Daawud as-Sijistaani borom sunan bi solo na ko naka noonu al imaam at-Tahaawi al imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ah ah xam nga. am na sax ñu naan lool fatxu Makka la woon ndax xadiisu Seydina Imran bi Ibn Husayn yooyu ci bi nga xam ne moom la ñoom imaam al-Bayhaqi ak ñii nii ñu la tuddal dane shahidtu ghazawtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa shahidtu ma wa shahidtu ma'ahu al-fatha fa aqama bi makka thamaaniya ashara laylatan la yusalli illa rak'atayn wa yaqulu ya ahla al-baladi sallu arba'an fa inna qawmun safar ah mu ne yonent ma lool Euh, besu fatxu Makka am na nag ñoo xam ne dañuy jaawale riwaaye bii di ko def ne besu besu kii la woon aj ji la woon <coughs> Seydina Imraan ibn Husayn bon xadis bi loolu la wax léegi wax ndox naa la xadis bi wérul dinaa la wax léegi lu tax këne euh, nee na damaa xare ak yonent bi aleyhi ma fekkeek moom fatxu Makka mooy ba ñu gisoon fa axaama nee na mu des Makka dix-huit jours dix-huit guddi di julli lu dul ñaari ràkk la doon julli mooy yi nga xam ne julli ñeent la ñaar la ko doon julli wa saabu saa bu julli woon ñeenti ràkk yoo xam ne mooy julli ñeent mu def ko ñaar da doon wax ne yaa ahlal baladi ee eh, yéen waa dëkk bi sallu arba'an julli leen ñeenti ràkk fa inna qawmun safru parce que ñun nit lañ ñoo xam ne dañoo nekk ci voyage xadiis bii nii moo wéru parce ci càllale bi dafa am ak daaf ak faiblesse parce que Ali ibn Zayd ibn Jad'an moom daif la te moo ne ci càllale bi loolu ki mu wér mooy Seydina Omar radiyallahu anhu mais yonent ma alei satu salaam fii nii waxu fi loolu hein que ça soit Arafa ak yooyu yépp waxu fi loolu léegi nag dinañu ñëw léegi mooy xam naa dañ koy def semaine bii di jataa bii di ñëw insha allah mooy waa léegi waa Makka ñoom buñ jullee ñaari ràkka pourquoi parce que ñooñ moom manuñ ne Makka Makka ak Mina masaafatul qasri moom matu ko moom <laughs> ma wi ci li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi parce que euh, mooy dafa am masaafa boo xam ne euh, distance boo xam ne à partir boobu la nit ki di man di wàññi julli mais bu ko matul bu matul loolu mooy nit ki du mën a wàññi julli ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër contrairement ak ñi nga xam ne ñenn ñi naan non non voyage moom bu xasee nekk voyage rek jeex na même bu ne moom comme man lépp loo xam ne dañ koy woowee voyage comme bu ma génnoon fii fan di dem fan. waaye yow euh, Villeurbanne sax fan waaye ma xaaral maa ngi voyage fan euh, ban kii bu jege euh, saa yi maa ngi voyage fii quoi Larbren. bu dee loolu ci urfu nit ñi fii nii <laughs> xam nga arbare solowul fii loolu rek bu dee ne man voyage euh, waa dëkk bi loolu voyage lañ ko tudde lañ ko jàppee mooy loolu rek mën naa ci wàññi mais xam nga loolu dëgëru <laughs> waaw <laughs> en plus dàqaale ne amul amul fekk yaa ngi nekk ci yaa ngi am statut voyageur rek mooy mën ngaa wàññi ilal abat ba loolu moo tax am ay nit ñoo xam ne ñu ma dégg damaa dégg ñu koy nettali man dégguma mooy damaa dégg ay boroom xam-xam di nettali loolu ah këne am na ñoo xam ne moom comme ñoo xam ne dañoo jóge ci réewu arab yéeg yooyu dem Canada wala États-Unis nekk fa étudiant lañ fa nekk étudiant yi ñuy wàññi parce que ñoom statut voyageur lañ yor mais xam ngeen ne loolu loolu yéeme na loolu yéeme na parce que lan ñu ne yonent bi alayhi salaam ba mu demee noonu bi nga xam ne ci lay ubbi ma ci lay aj nii lam fa nekk yépp par ñaari ràkka la doon kii te ëppoon na euh, euh, euh, trois jours non quatre jours yi nga xam ne boo ci génnee bésu dugg beeg dem bi loolu ëpp na ko mais mais loolu yaa subhaanallah loolu waxoon nañ la lan lañ koy kiiwee mooy ne koo xamat parce que yonent bi alayhi salaam xamul woon kañ la fiy jóge loolu lañ leen a woon mooy exemple képp koo xam ne dafa dem comme man ma jóge nii dem Paris doon fa uti passeport wóoruma kañ laa ciy jot fekk maa ngi ci ñàkk wóolu sa saa bu ma ci jotee ñibbi bu ma fa defoon 10 jours yi di xaar ndax buñ ma nee génn rek ma jël ko ñibbi bu kooku mën naay wàññi parce que xamaguma kañ laa fay jóge mais bu ma xasee xam kañ laa fay jóge bu boobaa manatu la nekk manatu la nekk bu ma bu dee ne man xam naa ne affaire bu ñu ne ma yow sa passeport bi 10 jours lay jël bu ma nee cëpp Paris ci yoon bi yépp Lyon Paris bu ma génnee lion ba ni may àggee Paris man naa di wàññi mais bu ma àggee Paris damay yor statut muqim statut koo xam ne ku dëkk ci dëkk bi la parce que man fii mu ne li ma fi def ci fan ëpp na ñeenti fan boo ci génnee bésub dugg bi ak bésub génn bi loolu mooy li gën a ah? léegi nag nga ne ma kon ana kon lan moo tax acca lan moo tax kon gars di wàññi parce que riwaayé wuñ fenn fu yonent bi alei salaatu salaam ne ñun ñii jóge Medina lañuy ñuy wàññi yéen ñi ci des matal leen te Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa dafa ne comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu ahmad ibnu hanbal daal di soloowe an miqsamin an ibni an ibni abbaasin radiyallahu mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa bi mina mawlaana ibnu abbaas nee mina gis nga huitième jour ba fa yonent mi alayhi salaam demee juróomi julli la fa julli juróomi julli mooy lan ah tisbaar ci juróom-ñetteelu fan bi tisbaar tàkkusaan timis gée ak fajar waa tisbaar tàkkusaan timis ak lan gée ak fajar muy juróomi julli yooyu la fa julli kon loolu la Mawlaana Ibnu Abbaas wax yii yépp da doon wàññi hein moo tax al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi soloo na ko bi yoo xam ne ci nettali boo xam ne mu ne euh, xadiis boo xam ne nag ci al imaam Amash mais day gën a dëgëral lii rek mooy lii wa koy dëgëral bokk laa bëgg a wax mu ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra yawma tarwiya wal fajra yow ma arafa bi mina ah ah mooy yonent ma lay saar saam tisbaar ci huitième jour bi ah fan la ko jullee mu ngi ko jullee bërëb bi nga xam ne mooy mu ngi ko jullee fan ah? mooy mu ngi ko jullee az fan la ko jullee eh, Mina waaye fa la jullee fajar mooy tisbaar tàkkusaan ba yooyu fajar fa la ko jullee moom seydina rasulillah sallallahu ko ci beneen càllale mu ne salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi mina az-zuhra wal asra wal maghriba wal ishaa wal fajra bi sallallahu alayhi jiite nañu ca Mina tisbaar tàkkusaan timis gée ak fajar hmm? te loolu eh, <coughs> mu ngi noonu moom daldi kon loolu lépp pour wanne kon Mina fa la jullee julli yoo yële fa la jullee julli yoo yële kon nag kon tey ñu ngi Mina hmm? ñu ngi Mina léegi Mina nag daanaka julli yi la fa def moo tax bii di ñëw